Ziara comme ni leen ko digg woon rek benn émission bu bees la ñu ngi tuddee ko gis-gis gis-gis ak aljuma lay am tey nag seen gis-gis ponk bi ñuy waxtaanee moo dina wàllu insécurité bi nga xam ne moo am ci réew mi rey gi bëri gi forop mu ngi nii bokk na ci ki ne mooy Fatou Mbaye Fatou Mbaye ko a xam ne moom moo am ci réew mi ni mu ko gisee ak nan lay conséquence yan conséquence la mën a indi encore yan solution la ñuy indi ngir rek saafara sa mbir mi waaye jox nañ ko kii ci suñu oustaz mu di oustaz Gougne oustaz Gougne nag moom it li muy dugg barul mais mu ci groupe bi oustaz la bu am yàlla may dara ñu ngi koy teewlu saa su ne moom daal moom it sax xam ngeen ne war na man a moom moo war a yore incha allah samedi bi aljuma bi ñu bi bi ñëwaat incha allah maanaam le moo koy indi waaye mbokk yi jox nañ kàddu ki nga xam ne mu nga fële ba Espagne kii di Arona Diouf jox nañ ko moom it mu wax ci xalaatam xalaat bu rafet ñu jox ko ki nga xam ne moo di Fama Diaw Fama Diaw moom it jigéen la waaye mu ngi ci groupe bi lu muy feeñ barul mais fan yi doon na commencé génn moom it bëgg nañ ko génn mi ngi waxtaan ci ak moom it waxtaan na ci réew mi wax xalaatam jox nañ ko ban pare ñuy jox ki nga xam ne moom it jox na kàddu waxtaan na ak ñin wax na xalaatam ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaye ban pare si moom it jox nañ kàddu ki nga xam ne moo di ne mati soxna mati nag euh, waxtaan na ak nit ñi ñu si waxtaan bu rafet moom it euh, ban pare moom it jox nañ kan micro jox nañ micro ki nga xam ne moo di ne sëñ Moustapha sëñ waxtaan ak nit ñi li nga xam ne moom moo xew ci réew mi waaye yaakaar naa ne ñu ngi leen jox kàddu su ma juum su ma juumee tamit ngeen baal ma waaye si kanam daal ñëpp ñu wax da ngeen xam ne ñaan la ñu ngi ci biir euh, interview bi jëf waa soxna faatu Mbaye yow loo wax ci réew mi sa xalaat nit ñi ña ngi koy teewlu wax ñi rek la nga xalaat ci réew mi jamono ji ñu ne. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ bi macha allah man ngi lay nuyu bu baax di la fay nuyoo di la ziara delloo ziar macha allah. di jéggalu rek si yeex a tontu bi si suba ba tey dama jàppoon macha allah déglu naa question bi bu baax di rafetlu di rafetlu tamit seen rubrique boobu macha allah di wax am na solo macha allah. di jéggal rek encore une bu baax di wax comme ni nga ko waxee rek dans un mois ñu rey lu mat fukki nit ak ñett macha allah si réew mu mel na réewu Sénégal réewu jullit macha allah mën nañ ni loolu jéggi na dayo te dara waralu ko lu dul ñàkk doylu premièrement deuxièmement ñàkk gëm yàlla troisièmement manque d'éducation surtout manque d'éducation mu mel na ni pour bañ a guddal rek macha allah war nañu xoolaat bu baax ndax boo demee bay woote ni yow jullit la am na loo war a jombalee sa bopp war nga looy def rekk balaa nga si xalaat dara sóoraale suñu borom mu mel na ni loolu bu fekkoon kenn ku nekk ci ñun mi ngi koy jëfee rek macha allah mën nañu lu bari du am rawatina nag di faat bakkan bu dee ni jullit rek nga macha allah pour bañ guddal rek bu baax macha allah di wax ni nañu xoolaat bu baax bu baax a baax sax ni ñuy yaree suñu bopp ak ni ñuy yaree macha allah njaboot gi. ndax à bas âge lañu war a yare njaboot gi ba macha allah lu ñu bëgg a def si lu mu nekk lu ñaaw ñu war ko mën a xoolaat bu baax ndax boo ni jullit nga rek macha allah bëri na loo war jombale sa bopp comme li ma ko waxee léegi rek rawatina nag rey nit di jéggalu rek bu baax mu mel na ni conséquences yu mu mën a jur non seulement mën na bare mais mën na delloo lu mel na musulman yi ginaaw ndax bu ñu xoolee tey ñu fi rey ñëpp mën nañ ni cinquante pour cent yëpp mën naa ni ay musulman ñoo ko def mu mel na ni musulman bu demee bay def rawatina di rey nit kooku waraat nañu xool ni bu dee musulman la di jullit waraat nañu xool bu baax julliteem macha allah di jéggalu rek di wax rek ni di wax rek ni encore une fois njiit yi njiit yi macha allah nañ ñu ci jàppale bu baax mu mel na ni ñoom rek ñoo ñu ci mën a jàppale ci naka xoolaate nu ñu yaree njaboot gi solution la seule solution pour man loolu ci la bokk mais tamit. ñu àtte si àtte l'islam comme que dañ ni ñun quatre-vingt-dix-neuf pour cent ay musulman lañu fii ci Sénégal war nañu mën a xoolaat bu baax ku def lu dul noonu pourquoi pas ñu àttale si ñu àttale si l'islam tey bu fekkoon ku rey nit ñu rey la macha allah gëm naa ni rey gi léegi mu jóg loolu rek mooy solution mais tamit ñu xool laat bu baax suñu sëriñ yi surtout donte du ma ni am na rôle bu ñu war a jouer sax mais delloo si njaboot gi macha allah ba lu ñu war a def mën ka xalaat ñoom tamit war nañ jouer si loolu bu baax. di jéggalu rek ëppal naa sax une minute mais waroon naa mën a gën a waxee neneen. macha allah waaye comme léegi minute trente rek maa ngi siy jégalu bu baax di wax rek ni macha allah comme ni ma ko waxee problème bi du dara lu dul manque d'éducation conséquences yi mu mën a jur du dara lu dul valeur l'islam di gën a wàcc rek ndax bu dee jullit mooy dem bay rey nit macha allah gëw ma ni l'islam fiñ ko séentoo nekkati na fa. solution bi nag mooy macha allah ñu àtte ci l'islam ku rey ñu rey la di jéggalu rek encore une fois bu baax si kàddu yi maa ngi xaw guddal sax mais instant yi damay waxee xool parce que macha allah buñ dee ay jullit rek war nañu xool bu baax rek ni ñuy doxalee di jéggalu encore une fois bu baax merci beaucoup. oustaz Gougne yow li ngay dugg ci groupe bi barewul waaye la deux vendredi la deux bi war nga organiser benn émission bu jëm ci asmaa yu ndaxte aljuma bu jot war ngaa ñëw waxtaan ak nit ñi léegi nag ñu ngi lay xaar di la déglu sa xalaat sa tolluwaay ci réew mi maanaam rey yi nga xam ne dañoo bari ba dee. a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim. mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. soppee da baax ñu ngi leen di leen ziar. di leen wàcce seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi yépp ñaan yàlla moom mi am tawfiix ak sutura ak jàppandal yàlla yàlla boole defal nu ko bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni sëñ Abdou ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci laaj bi ñu laaj euh, sàkku ci suñu xalaat dellu nag ci li nga xam ne fi li réew mi toll ci ay xat-xat ak i jafe-jafe waaye rawatina itam fitna yi nga xam ne mu ngi fi juddu saa su nekk dellu ci deret ji nga xam ne mu ngi fi tuuru ak bakkan yi nga xam ne mu ngi fi wadd loolu lépp nekk ay musibaak yi balaa yoo xam ne réew mi mi ngi koy dund ci gudd yu ñu toll ñun nag xalaat biñ ci am ci li ko indi bokk na ci rek duñ ne moo ko waral waaye bokk na ci wala sax li ci ëpp solo bokk na ci ñàkk tënku ci li nga xam ne moom la yàlla rëdd ndax itam li yàlla waxoon ci alxuraanam ji leer na mooy képp koo xam ne kaw suuf ji nga nekk li ma fi tëral ne moom laa bëgg mu ndox ci sama pénc li ma leen sant ngeen àttewoo ci tabax yi seen dund tënk ci seen lépp bu ngeen ko wanee ginnaaw lu ngeen mën a def itam ak fu ngeen mënti dem nee na ci dund gu xat rek la ñuy nekk loolu yàlla nu ci yàlla musal mu mel ni jamono fa la toll waaye Sénégal itam fa la toll ndax liñ fiy nemmeeku ci ay xat liñ fiy nemmeeku ci ay métit ak i jafe-jafe ak i fitna lool lépp bokk na ci li ko indi mooy ñàkk tënku ci li nga xam ne loolu la borom bi subhaanahu wa taala atte ci penc mi wax ne itam nañ ci tënk suñu dund yéwénal ci penc mi loola nag dara jiiruwu ci alquran ak li njàngale mi yonent bi sallallahu alayhi waaye lépp itam dellu rek nekk ci benn ci salaay muy diine lislaam xëy na nag li ñu sonal ñun Sénégal mooy xëy na lañuy roy ci tubaab bi lu baree bari jaawale ki ñu wala roy ak ki nga xam ne waruñu ko roy tey ñu baree bari xamatuñ kan lañu ñu roy xamatuñu tamit ci kan lañu ñu war a jël exemple waaye tëralin daal buy defar dund ba ca gën mooy bi yàlla wàcce waaye nag li doomu aadama indi ci kaw suuf tabax ci dund loolu système rek la te loolu du def lu dul ñagasal dund du def lu dul sama xatal dund ndax bu fekkoonte ne àtte woon nañu ci li yàlla wax wax ni képp koo xam ne leen a bakkan nee na nanu jël sa bakkan comme ni nga reyee kooka loolu bu ñu ko àttee woon mën na am ñu ne kon euh, loolu dana wàññiku waaye lu ñu wax ñu ne droit de l'homme indil ñu ay exemple ci ay réew yoo xam ne ñu ngi ko doon doxal te sottiwul li ñu wuutaleeg ñooñu bokk na ci ñun bokk na ñoom pas-pas waaye bokk ñoo itam système de vie bu ñu dund bokk ñoo ñoom ay aada kon itam fa tabarakallahu loolu lañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax xam itam ne yàlla mi nga xam ne moo bind nit yaakaar naa moom rek moo xam nit bu dee droit de l'homme xam na ko àqam xam na ko yelleefam xam na ko waaye moom mi bind nit xam nit moo ne suñu ñëwee ci àdduna képp koo xam ne day bakkante tey ko moom itam nañu ko rek ndax loolu rek mooy àtteem kon yàlla yaakaar naa bu ñu dellu woon ci li mu àttee kon yaakaar naa li mu mel du ko mel waaye itam mbokk na ci li ko wal mooy ñàkk yar njaboot gi ñàkk yar njaboot gi ñàkk leen a jàngal ak banaliser lu baree bari ci loo xam ne dañ koy gis waroon ci bàyyi xel te duñ ci bàyyi xel loolu bokk na ci li koy waral waaye daal jot na jot na bu baax a baax a baax a baax ñu delluwaat ci waxu seen Cheikh Ahmed Tidiane si ba daana wax ni réew mi nañ ko sang booba ak léegi mat na fanweeri at ak lu teg te ba mu koy wax daanaka ñu ci baree bari déggunu ko woon ndax ne woon na su fekkee ne réew mi sangunu ko su boobaa deret dana tuuru wala ayaasu billah kon dafay mel ni kon ci lañ toll la ñuy wax nag ay ndëpp international ak ndëpp nationale yu yëpp du saafara si yokk ay militaire du saafara si taxaw fi ay police du saafara si lay saafara si mooy attewoo rek li yàlla attewoo ndax bu fekkoonte ne def nañ ko kon yaakaar naa balaa nit di rey ci nit dana ci xalaat bu baax a baax a baax waaye su fekkente ne saa bu ñu reyee nit ñu war koo atte ñu ne droit de l'homme bu ñu ko wayee tëj ñu ne droit de l'homme bu ñu ko wayee rek ñu ne droit kon dafay mel ni aji faatu ji moom amatul benn droit te yàlla moom droit ji mu ko joxoon ñu nañ ko nangu mooy nekk ko rey nañ ko rey loolu mooy ñun liñ ci gis du sax du nag suñu xalaat waaye lu jàngal la ci téere yi indi ko ndax ñun suñuy wax chaque jour dañ koy delloo ci alquran dañ koy delloo ci sunna ndax mooy li nga xam ne moom la ñu fi bàyyil wax ne nañ ci àttewoo te it nañ ci tabax suñu dund kon daal mbokk yi ñun ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rawatina yéen mbokku taalibe yi nañu raxas suñu xol tàppe xol yi nekk benn comme ni ko maam Abdul Aziz daan waxe yéenante jàmm yéenante jàmm tey doxal jàmm di wax jàmm di def jàmm loolu bokk na ci li tax jàmm mën am ci réew mi leneen lu dul loolu nag suñ ko defee mën na jur fitna ci réew mi tey itam yàlla nañ ci yàlla musal kon su ko defee loolu moo ci sunu xalaat loolu mooy suñuy gis-gis ah lu ci jub rek ñu xam ne ci borom bi subhanahu wa taala la lu ci dëng ñu xam ne ci matatik ki ko doon wax la ngeen baal ñu àq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf seen mbokk seen xarit al ustaz Gounia Mbacke la woon di leen jox dig daje ci lu yàggatul dara jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaw sëñ Arona Diouf yow yéen nga xam ne yéen nga bitim réew jamono ji seen réew mi nu muy doxee seen gis-gis maanaam rey yu bari yi na ngeen koy jàngatee foofu ngeen nekk. waaw beneen bi ci des mooy li nga wax na solo maanaam weer novembre bi douze personnes su ma juumul moom lañ ci ñoom lañ ci faat waaw même man loolu laa loolu laa jàpp ah solution bi de. Euh, dina yomb du yomb li tax ma ne dina yomb mooy dañu tëralal yoon ñu bàyyi ko jël beneen yoon moo tax moo tax ma ne dina yomb bu fekkoon def nañ ko du yomb bi mooy euh, comme Sénégal quatre vingt quinze pour cent lañ de de musulman loolu lañu wax léegi te mënuñu def li nga xam ne loolu la yàlla wax day day xaw a compliqué parce que bu fekkoon ku rey nit ñu rey la wala même buñ la reyul mu bañ a nekk kumba am ndey ak kumba amul ndey li war ci yow ci daan ak koo mën doon ak foo mën bokk ñu teg la fa mën naa am dina wàññiku mais su fekkee ne laamiso bi mooy continuer moom mën naa ne day continuer rek. Euh, beneen bi mooy <coughs> nga baal ma ci nga baal ma ci ci ci dagg bi beneen bi mooy. Euh, affaire yi bi mu xewee parfois ngay déglu média bi wala nga gis kuy ku ñu introsé muy wax mu ne dëkk bi metti bi metti ak ndaw ñi ñàkk liggéey maanaam ni ñàkk lu ñu jàpp moo waral lool mais man gëwma lool parce que nit ki lu mu ak lu mu même bu dee dee ak ñàkk sax war a dee ak ngëmam war a dee ak fullaam war a ak faydaam war a ak jomam te rey nit wala jëm nit wala xeex wala xuloo du solution waaw wala man daal jàpp naa ni li li li li li nga xam ne moo gën a gën a doon problème bi wàllu éducation defe naa ne affaire bi foofu la parce que te ñi koy def ay mag lañ mais nag yow li tax man wàllu éducation yaru euh, ci xale lañ ko séentu mais ci mag la gën a baax bu fekkee ne da nga nekk xale yaru même boo nekkee mag doo yaru te nit ki li mu jàng loolu la mën a tari li mu li mu li mu li mu nàmp la mën a takkandiku waaye li ma la wax daal mooy li nekk yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ci surtu Baqara ne ku rey nit ku rey benn nit mi ngi mel ni da nga rey ku dundal nit mi ngi mel ni da nga dundal àdduna bi yëpp mu wax ci beneen aaya teewlu ma ko ne ku rey nit te tay ko sa sa fay mooy sawar man xatala man xatala na man xatala nafsan fa jazaahu jahannama su ma jug noonu la ko aaya bi waxe moom sa fay direct mooy sawar mais na comme Sénégal li ma la wax mooy mooy moo mooy li am Serigne Mbaye Sy Abdou da koy wax toujours quatre-vingt-quinze pour cent lañ mais dafa jar xoolaat daal yaakaar naa ne su fekkee ne daal même mënuñu euh, appliquer li nga xam ne mooy charia ñu jël benn daan bu diis boo xam ne ku def lu dul noonu ak ko mën doon ñu teg la ko incha allahu mën naa am dina wàññeeku ñu ngi jéglu baax ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah waa soxna Fama lan mooy sa xalaat ci mbir mi ñu ngi déglu mbokki soppe da baax ñu ngi lay déglu bu baax a baax waaw ab Abdou comme niñ ko waxee rek bu xa kon xanaa ñu jéem envoyé pour man cause principale bi mooy l'éducation des enfants ndax yow léegi gis nga ni soo gis xale yi ci mbedd bi par exemple ñi nga xamante ne de 7 à 10 ans la ñu dañoo vulgaire léegi bu ñuy foo seen biir amatuñ benn yërmande kenn amul yërmande ci sa morom dañuy gis dañuy saagante sa dañuy saagante rek ngay gis saaga yoo xamante ni da ngay yéemu sax ci yàlla déjà loolu mooy faute bi njëkk bi njëkk ci affaire bi man pour loolu moo indi affaire bi. ndax xale yooyu ñooy màgg ëllëg te ñoom ñooy indi danger yi amatuñ yërmande seen biir te dañoo vulgaire te loolu lim mën a jur te pour man rey bii nii bu di buy continuer nii lim mën a jur bari na ndax mën naa jural société bi een ndaxte yow mënuñoo rey sa mbokk ah nga toog sa xol du neex sa xol du neex mën na laa jural een ngay révolté wu te loolu c'est pas bon pour un pays te loolu mën na nekk conséquence te man pour man solution bi mooy nekk ku rey ñu rey la c'est la solution la plus simple man pour man ku rey dañ laa war a rey parce que yow man mënuñoo rey sama mbokk ma toog naan nii di xalaat naan ki rey sama mbokk de instant bii mu ngi dund bu buñ la tëjee à vie même ñu la tëjee à vie même booy xalaat ni yow kooku mu ngi dund rek loolu rek déjà lu rëy la du neex ci xol daal lu neex si xol kon loolu daal loolu rek day indi ay révolte affaire et tout lépp la mën a indi ci société kon de ce fait pour man ku rey dañ laa war a rey ñoo ngi ndax ñoo guddal bëggoon nañoo résumé sax mu gën a ndaw li wax dëgg yàlla am mais ñoo ngi jéggalu bu baax si guddal bi salaamaaleykum waa Mor Mbeng waa sopp da baax ñu ngi lay la sa xalaat sa xel ci mbir mi ndaxte xam naa ne yow am nga xalaat boo war a jox mbokk ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu jamono ji ñu nekk. tamit rafet na trop wax dëgg yàlla nekk na rafet waaw waxoon dëkk bi lu war a rey mooy benn bi daa yéen ñàkk de kii la quoi ñàkk de sécurité yeneen mooy léegi éducation jeunesse bi dafa des trop trop trop mënut a doon peine de ku rey ñoo ku rey dañ lay rey automatiquement yëpp la SR la bu ñu ko defee benn quatre quatre fois cinq fois rek boo xoolee rey danañ dañ moom laa si amoon comme idée yu ma war a sànni ku rey rek nan la rey quoi def ko comme diine l'islam rek ku rey ñu yóbbu la SR rey la bu ko defee lépp dana teggeeku incha allah. yéen yi dafa ëpp même pas deux mois nga xam ay quarante cinq morts affaire yooyu noonu dafa ëpp trop trop trop trop. manque de sécurité manque d'éducation moo fi nekk de ah sa xalaat. waaw ba ñuy paree si loolu kii tamit jox nañ ne moo di ne Mariama Jaxate gal na si groupe ba mu duggee yàggul mais moom du àdduna si mbir mi. maaleykum salaam sëñ man gis naa ni léegi fay bi ci dëkk bi damaa yaakaar na léegi dañoo nekk si aaxiru zaman moo tax ndax mujjum jamono lañ nekk lu nekk la ñuy gis te léegi ñun. Sénégal dëkku pays laïque la dañoo jël pen moo tegee ko fee jël li yàlla wax tegee ko fee jël li nasaraan yi wax ñu teg ko ñu jël ko moo tax lu nekk dina fi xew pen mu mort mënu fee ñëw wax dëgg ndax Sénégal moom dafa dafa signé droit de l'homme te droit de l'homme rey nit bokku ci solution bi mooy ku nekk defaraat jikko yi rek ñu xoolaat suñu bopp bu baax te delluwaat si yàlla rek loolu kese moo fi nekk solution. waa sëriñ Mamadou Mbaj yow it nekkoo fi yaa ngi bitim réew sa xel sa xalaat yëpp yaa ngi ko bàyyi fi bàyyi nga fi waajur bàyyi nga fi njaboot euh, lan nga daal ci rey nga xam ne moo am jamono gi si réew mi nii. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Abdou la nuyu di si li nga message di ma laaj sama xalaat ci li xew si jamono ji waaw li ma ci bëgg wax bokk na ci il fallait que ñu seetaat éducation de base bi yar xale ci biir kër yi. parce que ñàkk yar moo war bokk na ci li waral lii nit ñi amatuñ yar amatuñ kersa nit lu la neex def loolu baaxul il fallait ñu yar xale yi gannaaw bu ñu yaree xale yi ba pare ñu jéem a tere ngànnaay yor ngànnaay nit warul doxantoo ngànnaay parce que ngànnaay soo ko yoree soo meree mën nga def lu ne mën nga rey mën nga gaañ fii nii police bu bu la dajegoon yow fekk nga yor paaka dana la parce que paaka boobu dana la laaj lan moo tax nga yor ko. te Sénégal kum neex yor paaka kum neex yor jaasi di doxantoo si mbedd beneen bi ci topp dañu war a yokk sécurité bi yokk sécurité bi éliminer fa yor ngànnaay dooma nit warul doxantoo ngànnaay su fekkente ne da ciy liggéey si mais boo ci liggéeyul warul doxantoo ngànnaay wala bu ñuy dox bu ñuy ñoom ñoo xam ne danañ ñu yor ngànnaay mais xale bu neex yor paaka ku la neex yor jaasi di doxantoo si mbedd yi loolu dañ ko war a dindi Sénégal beneen bi ci topp ñu indiwaat ku rey ñu rey la. ku sàcc ñu dagg sa loxo ku rey ñu rey la yàlla maa ngi dégg ma Abdou mu ne jaam yi jaam mënut a ëpp yërmande yàlla si jaam te yàlla moo njëkk a daganal ñu rey la kon ku rey la war rey benn ñu éliminé ngànnaay yi nit ñi di yor di doxantoo si si biir dëkk bi parce que loolu du yoon parce que ngànnaay boo ko yoree soo meree capable nga def lu ne boo demee ba nar a pour dox kooku su meree mën na laa rey su soxlaa dara si yow nangoo ko jox mën na laa rey loolu lañ war a njëkk a dindi yor ngannaay ngan nit warul doxantoo ngannaay Sénégal ak manque de sécurité bi ba pare ñu yokk sécurité bi buñ gannaaw bu ñu yokkee sécurité bi tamit ñu contrôler affaire ngannaay paaka ak jaas ñu éliminer ko ni képp ku gisatu nga yor paaka wala jaas di doxantoo si bedd bi mun ñu invité loolu yor ngannaay dox parce que xale bu yor paaka wala ku xeex boo meree génn paaka wala ku jóg génn paaka wala jaas loolu lañu war a dindi Sénégal ngànnaay même buñ ko autorisé nañ autorisé ne nii waaw yow mën na la nga yor pistolet wala nangam ak nangam mais paaka ak jaasi képp ku ko yor ku mu neex yor ko loolu lañ ko war a éliminer Sénégal ñu éduqué waat nit ñi éducation de base bi nañ ci delluwaat nañ jëmaat yaraat xale yi ci biir kër yi maa ngi lay sant di la di jégul nag ci wax ji man damaa mënewul wax oustaz Issa borom waare bu neex bi waxtaan bu neex bi groupe bi ñëpp sopp ko ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko gërëm di ko wax ci nit ko moom xalo moom ko micro moom wax ci mbir mi loolu kon ñu déglu ko bu kii jotee 30 décembre xale yi jënd waajur yi jënd leen ay fetal fookaay ñu naan leen dee leen ciy foo di jàng tiire bu ñu màggee xale yi nañu def jënd fetal dëggantaan daal ci yi ma ca des xale yi léegi kenn seetaanatul film bu leen di njëriñ film yi leen gën a neex mooy film yoo xamante ne rayante la tuurante deret la ah ak jigéen ñi di def naka su noonu mais tey télé yi ñoo yar xale yi moo tax xale yi buñ génnee liñ gis si télé yi moom la ñuy def ci àdduna bi ku ñu yar laa wax lu doxoon toppaaka bay génne lansat lenn ku fi mën a dindi mooy delluwaat ci lu alquran wax delluwaat ci lu yenent bi wax maa ngi jéggalu jërëjëf macha allah sëriñ bi soxna su baax si soxna mati yaakaar naa moom la ñu tëjee mbir mi joxoon nañ ko kàddu gi mu àddu si moom it eh, wax na ci lu rafet rafet ñu déglu ko. loolu ray gu bari gi pour man. Eh, ñàkk communication ak ñàmp ñàkk comme ni ma la ko mën a waxee ñàkk ñàkk empl employé yu bari la parce que pourquoi ñàkk employé yu bari ensuite que Macky Sall day jël nit yi jàngal leen armée ba ñu mokal ko ñu libéré leen amuñu liggéey su fii que ponkal mu tool ni papaam nag amul liggéey amul dara nag bu geesoo yam ci koo xam ne bu bu bu ko defee dara dina dina fekk ci moom xaas kon day def kut ko kut daal di agressé ko rek pour man affaire bu bari bi daal manqué liggéey la ak ñu yor xelu bàyyi ma wala bàyyi ma yi tane leen sax parce que doo dégg ñu ne xar bi moo def lii ba mu dee mais toujours nit bi ngay dégg moo def lii ba mu dee ak ñàkk xolu yërmande pour man lool rek laa ko gisee ba tax na war nañoo xoolaat euh, suñu bopp wala war nañoo mën a gëstuwaat suñu bopp ba ñu war a mën a xam wala ñu war a mën a raxas xol yi lii euh, lii almaxtum waxoon rek euh, nañ leen sang réew mi balaa balaa leneen di ko fekk tey ñu réew mi nag deret jee ñëw di sang réew mi. mbokk yi lii moo nekkoon tey seen rubrique gis-gis di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jox di daje ba aljuma bi ñëw incha allah.